A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah. Nabiyyinaa Muhammadinil amiin. Wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin. Ammaa ba'du fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Ghaafir wala suuratu Mu'min. wala suuratu tawl a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim awalam yasiiruu fil ardi fayanzuruu kayfa kaana aaqibatu alladhiina kaanuu min qablihim kaanuu ashahum kaanuu hum ashadda minhum quwwatan wa athaaran fil ardi fa akhadhahumu allahu bidunuubihim wa maa kaana lahum min allahi min waaq kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy ñaar fukk ak benn <coughs> ci laay ci jotaay weesu am na lu ma fàtte woon a leeral mooy bi ñu naan rabbana amattana thnatayni wa ahyaytana thnatayni bi yéefér yi nekkee biir safara naan e yow suñu boroom fàtt nga ñu ñaari yoon daal di ñuy dekkil ñaari yoon loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuute am ñu ne mooy bi ñu nekkee nut fa nekk ni ngay toq man yi nga xam ne génn bu ñu woon ci seen biiru ndey yi loolu noonu façon nekkoon seen diggu baay ak seen yooyu ruxumu yaay yi mooy seen diggu bàyyi yi loolu façon ak dee la waaye bi nga xamante ne nii ci la ñu dundaat ci kaw suuf ba mu faat leen mooy ñaar yooyu mooy ñaari dee yi waaye ñaari dund yi mooy dund gi mu leen dundal ci kaw suuf ak yow qiyaam beneen dund gi mu leen di dundal am ñu mbir mi leen la mooy dund gi wax ñaari dund yi moom xam nañ leen mooy dund gi ñuy dund ci kaw suuf fii ak dund gi nga xam ne moom lañuy dund yawmal qiyaam kanta ñaari dee yi mooy bu nga xamante ne nii mooy bu ñu dundee ci kaw suuf borom bi daf leen di faat waaye bu ñu leen suulee seen bàmmeel yi borom bi daf leen di dekkil ngir malaaka yi ñëw daldi leen laaj yi nga xamante ne mooy laaju bàmmeel loolu mooy beneen ba pare bu leen dundalee noomo noonu ba pare mu faataat leen ngir ñu xaar ba yawmal qiyaam am ñu ne loolu lay wax wallahu ta'ala kon mu ne awalam yasiiru bu ñëwaatee fi nga xam ne mooy laayaam ñaar fukk ak benn suñu boroom di wax naan awalam yasiiru ndax yéefiru màkk yii di weddi ak ñiy weddi ci kaw suuf ba yawmal qiyaam lan moo leen tere ñu dox fil ard ci kaw suuf fayanzuru bu ko defee ñu gis de ñu xool kay fa nana la nekkee kaana la nekke woon kayfa kaana naka la nekke woon aqibatu alladina kaanu min qablihim mujjantool ak ñi nga xam ne leen fi jiitu woon ci caay-caay ak weddi borom bi tabaraka wa taala kaanu gis nga dinañ gis ñoo xamante ne nii ay peuple yoo xam ne ay nit ñoo xam ne dëkke woon nañ suuf si dinañ romb gis la nga xam ne mooy tabax yañ defoon ak tamit tata yañ defaroon ak yi ñu bàyyi woon ci kaw suuf moo tax mu ne kaanu gis nga ñoo ñëlee hum ñoom de ashadda minhum quwwa ñoo ëpp waa Quraysh waa Makka ñi zaadahallahu tashrifan wa takriman fuuf du kattan ñoo ëpp doole gin doon ko taral tarle doole wa athara fa atharam fil ard te ñoom bàyyi nañ ay traces ay jeexital yu bari lu ñu bàyyi ay jeexital ci kaw suuf lool moom yomb na ku dem Égypte gis te yi nga xamante ne nii mooy pyramides yi tabax yu rëy yooyu nga xamante ne nii moom la fa farawon yi defoon muy pharaïna yi muy firawna yi ya nga xam ne loolu lañ fa defoon nga dem ci foo dem rek nga dem foo dem nga gis li nga xamante ne nii ña fa jaaroon te borom bi alakoo leen dem Babylone ak yooyu yépp mooy yañ fa bàyyi ak traces ñu fa bàyyi ko ëppale ñoom waa Makka ñi ñoom li ñu bàyyi woon ci kaw suuf waaye loolu yépp taxul fa axadahum allahu bi bi dunubihim keroog ba nga xam ne ci lañ doon dund ci seen dund ya di mooy yàlla malgré li ñu def ci kaw suuf bàyyi fi am fi doole tabax fi ay tabax def fi lu nekk suñu boroom nee na ba ma leen jàppee fa axadahumullahu sa boroom jàpp leen nag mbugal leen bi dunubihim ca sababu seen bakka bokkaale gañ newoon ak seen bakkaar ya wa ma kaana lahum min allahi min waq mu ne te amul kenn koo xamante ne nii keroog bi ma leen borom bi tabaaraka wa ta'aala teg mbugal mi ku ñëw man leen koo fegal de mu ne daalika boo gisee nag lii nag bi annahum mooy ne kaana ta'tiihim mooy lii mbugal mii ma leen tegoon ñoom ñoo ñële kaanat nekkoon na ta'tiihim doon leen dikkal rusuluhum seen ndaw ya ma leen yónni woon alayhim salaatu wassalaam bil bayyinaati ci yu leer yi nga xamante ne mooy wane ne maa leen yónni taman lañ war a jaamu tabaaraka wa taala fa kafaru ñu weddi fa axadahumullah suñu boroom jàpp leen jàpp bu dëgër mbugal leen innahu dëgg dëgg moom sa boroom tabaaraka wa taala qawiyun mooy aji katt ku am kattan gi shadidul iqaabi mooy ki nga xamante ne mooy ki tar bugal de mu ne nag kaay ma jox leen misaal ki ñii ma leen wax ne wër leen ci kaw suuf bu boobaa di ngeen gis ñoo xam ne ñoo leen ëppoon doole mu ne walaqad arsalnaa yónni woon nañu dëgg-dëgg yónni woon nañu Muusaa seydinaa Muusaa alayhi salaam bi naa joxoon ko suñu màndarga yi nga xamante ne nii moom la war a wan na ba mu génn ci tuuxi doonaam yi mu nekk ak yu mag yi sultaanin mubin mubin waaye joxaale ko mooy lay wu leer moo tax keroog ma ne la Firawna wax na lu amul dim naan awa ana xayru min hadha alladhi huwa mahin wala yakaadu yubin bi nga xam ne ci lay wax naan gaa yi discours am ba mu defoon naan wala boog man xam ngeen ne man maa gën kii nga xamante ne ku doyadi kii nga xam ne daanaka manu la wax sax xawu la mën a wax lu leer ma ne la kadaba wallah wallahi Firawna wax na lu amul de ndax keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy yonent Yàlla Muusa bi ko suñu borom alayhi salaam di yónni ca garab ga foofu la ñaan ñaanam bu siiw gi nekk ci suuratu Taaha rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ne rabbi e yow suñu borom aya ishrah li sadri yal nag ma leeral sama dind wa wa ya rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri mbir mii nga ma jox muy mission bii nga ma yónni yal nag ma ko yombal wahlul uqdatam min lisaani te yal na nga fecc ak fas-fas gu mënoon a nekk ci sama làmmiñ ba bu may wax nit ñi lu leer ci ñoom yafqahu ba bu ko defee ñoom ñu dégg mën a comprendre mën a takk lii sama wax suñu boroom ca ba muy jeexal kii ba laaya yooyu dane laqad utiita jon dane su'laka yaa Muusa jox nañ la li nga xam ne moom nga ñaan yépp defal naa la ko kon kooku ne woon yàlla feccal ma sama làmmiñ bu dee daa am dara loo xam ne day tax ak fas-fas gu tax du ñu xam li ma wax Firawna naan kooku manu la lu leer moo taxoon ma ne kadaba wallah te moom lay wax nii suñu boroom ne maa ko joxoon non seulement bi ayatina jox ko suñuy laaya laa ko joxoon waaye wa sultaani mubiin joxoon ko mooy lay yoo xam ne yu leer yoo xam ne moom la yoroon ilaa Firawna yóbbu na ko ca waaja nga nga xam ne mooy Firawna nekkoon buurub Égypte wa Haamaana ak ka nga xam ne moo doon moo doon moo doon eh, avant moo doon avant moo doon bras droit wam moo doon buur équivalent premier ministre am tey mooy ki nga xam ne mooy jëwriñam gi ginoon a mag mooy Haamaan wa Qaaruuna ak Qaaruun xaaruun mii nag moom borom alal la ju bari moo ëppoon alal foofu moom moom bu dee alal dafa yoroon alal dinañ ñëw ci suuratu suuratu qasas bi ko borom bi tabaaraka wa taala di wax naan di wax liñ ko jox ci ay alal nga xam ne daanaka caabi ya sax caabi magasin ya ay nit ñu bari am doole sax yëkkati woon caabi magasin yi bu ñu leen dajale woon puus ko rek loolu da leen a tëwoon tellement ni mu bari woon ay trésor mooy Qaaruun fa qaalu ñoom ñépp ba yonent Yàlla Muusaa dikkaleen leen ak laaya yu leer yi ñu waxandoo benn wax ne saaxirun mooy ndax amatuñ amuñ woon lay buñ war a teg ci kanamam manuñu ko woon a weddi noonu rek ne waaye indi ci affaire mooy teg ay argumentation bu yu leer mooy mooy euh, dàq waxu Seydina Muusaa alayhi salaam ci lu leer manuñu ko woon moo tax ñu ne ko fa qaalu ñoom ñett ah yow mii daal ndeer kenn ko xam nga lan ga mooy ne da nekk koo xam ne jabarkat nga kaddab te waxkat lu amul la wal iyaadu billah falamma jaa'ahum bil haqqi min indina qaalu qtulu abnaa alladina amanu bi nga xam ne ci la leen seydina Muusa alayhi salaam indilee li nga xamante ne nii jaa'ahum bil haqqi dikkal leen dëgg min indina gi nga xam ne moo tukkee ci ñun muy wax boobu ak li nga xam ne moom laa ko yónni indil ko li nga xam ne mooy laaya xam ne neuf la juróom-ñeenti laaya tisan ayatin yooyu borom bi di lim dinañu ko gis ci laay saar yu sori yi mooy bokkoon na ci ci limoon lu mel ni mooy li nga xam ne deret ja ak li nga xam ne mooy mbott ya ak li nga xam ne mooy tuufaan ba mbënd maag yooyu yépp doon leen dal waaye loolu lépp taxul xam nga gisoon nañ keroog biñ naan ko yaa ayyuha saaxir hee yow njabarkat bi ud'u lana rabba bi ma rabbaka bi ma ayda indak hee waaye yow yow njabarkat bi laa lay wax nii ñaanal ñu sa borom la nekk fa yow lam la dikk ci lu baax bu ñu dindee lii dinañu dellu suñu borom tabaaraka wa taala nañ ne bi leen yonent yàlla Muusa indilee dëgg gi tukkee fi man xaalu lan lañ wax ñu ne uqtulu na joxe benn politique bu bon ne uqtulu rey leen abnaa alladina amanu mooy ñi nga xamante ne doom yu góor yi ñi nga xamante ne ñoo ko gëm rey leen leen maahu ànd ak moom wastahyu nisaahum na ngeen bàyyi nag mu dund ñi nga xam ne ñoo jigéen ña mooy bu benn góor dund góor ku jur jur jur doom rek rey leen ndax damay bañ bu ñu fi amee ay doom yu góor ba nekk mag daal di koy jàppale ci lii muy woote diineem ju bonam ji wal iyaazu billah loolu nag bokkul ak rey ba mu doon def ba Seydina Muusa alayhi salaam nekkee liir boobu na defoon na ko ndax da doon bañ mu juddu ndax jabarkat yee ne ko woon ki nara rëng-rëngee sa nguur gi de war naa juddu fan yii te ci ñee lay bokk mu jàpp ne nag léegi képp ku bokk ci waa kër yonent Yàlla Muusa alayhi ku fa juddu ñu rey ko ci noonu la la la yonent Yàlla Muusa borom bi rëccaloon ko alayhi salaam loolu nag boo bokkul ak bii bi mu ko nit mooy dafa ne kaay ma leen nag fii ndax day bañ ñiy judduwaat di ko jàppale kon nag ñoo lañ doon def de kon nag suñu boroom ne wamaa kaydul kaafiriina te nag pexe yéefér yi nekkul illaa fii dalal lu dul ci cànkuteeku cànkute lañ ne mu ne wa qaala firawn firawn nag daal di def discours am ba daal di wax ci assemblée ba dajale mu Égypte yi ne leen mooy ñi nga xam ne ñoo ko gën a jege ne leen daruni bàyyi leen ma mooy jox leen ma les mains libres baal man Firawna ndax Firawna da doon jaay nag ak genre mooy bu doon xaw naa jege tuuti même bu dee ne moom despote bu garaaw la woon mooy ab dictateur bu rëy la woon waaye nag moom amoon na yoo xam ne ay qualité yi daan da day waxtaan ak gaa yi des fois moo taxit mu ne wa qaala firawnu firawnu ne gaa yi nag zaruni bàyyi leen ma jox leen ma la mais mais mooy dimbali leen ma rek ngeen jox ma mooy lii du da leen di mais daa bëgg mu légitimer li muy def xam nga même da ngay gis dictateur yu bari buñ bëggee def dara dañuy fexe na ko assemblée bi voté même bu dee ne ñoom mënoon nañoo tëb def ko sans assemblée bi mais pour ñu ne ah li muy def kat légitime na ndax peuple bi yépp ci ànd mu ne dara daru nii kon baleen ma rek aqtul Muusa ma faat Muusa mi wal yadu ba léegi na woo boroomam bu dee dama koy faat du nee na boroomam am na bu ma koy faat na boroomam ñëw dimbali ko wala gaa yi naan ko Firawna defal attention ndax moom mii man naa ñaan boroomam mu alag la de mu ne mais na woo boroomam na ko ñaan bu dee ñëw na ba na dara bàyyi leen ma ma faat ko inni ndax man Firawna axaaf dama ragal an yubaddila diinakum mu daal di soppi seen diine ji